mooy suñu chapitre deux cent quinze di baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra bunt bi doon wax ngëneelu soccu ak li nga xamante ne nii mooy li làmboog fitra yi mooy lan nga xam ne naka yëg noonee la borom bi tabaraka wa taala daal di binde yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam tegoon leen ci ci hygiène corporelle ci seen cet ci wàllu biti ginnaaw ba nga xamante ne seen mbir dafa set wecc wa yatba'ul batina ma qad zahara wala rek wa yatba'ul zahira ma qad batana waaw dina topp li nga xam ne moo feeñ li feeñ dina topp la nga xam ne moo nëbbu waaw ci suñu xadiis yooyu nag moo doon xadiis ñett yu nga xam ne moom la imaam indi jeexale ko bunt bii di wax ci wàllu fitra yi ginnaaw bi mu indee siwaak moom deral ko muy soccu mu tàmbale woon xadis muy ñetti xadis yu mujj yooyu mille deux cent trois mu ne woon waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an innabii muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala kene moom nee na alfitratu xams mu ne fitra de juróom la aw xamsun wala juróom min al fitra bokk na ci borom bi naka jekk tëggee tege woon yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam bi ci njëkk al xitaanu muy xarafal wal istihdaadu ñaareel muy wat karawu naq wa taqlimul azfar lelli karawu ay ay ay we ñeenteel bi wa natful ibt muy buddi karawu poqataan wa qassu shaaribi ak wat wala wàññi li nga xam ne mooy ay naanu eh, mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz imaam muslim ñoo ko bokk solo mu ne woon ci su al-istihdaadu halqul aana wa huwa halqu sha'ri alladhi hawla al-farj mu ne woon al-istihdaad mooy wat karawu naq mooy halqu euh, kaddu goog mooy halqul aana mooy wat karawu naq wa huwa talool halqu sha'ri mooy wat karaw ga nga xam ne alladhi ba nekk hawla al-farji wër li nga xam ne mooy pëyu nit ki mu teg ci xadis bi ci teg woon mooy xadis 1204 mu ne woon waana Aisha mu ngi jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashrun fukk gi minal fitra bokk na ci ni borom bi tëggi woon euh, naka jekk yonentam yi alayhimu salaatu salaam muy seen sunna yi qassu shaaribi mooy bi ci njëkk mu tudd wàññi wala wat ay naanu muy ay moustache ñaareel wa i'faa'ul lihya bàyyi sikkim mu sëq was si waak ñetteel bi muy socc was inshaaqul ma muy sarax ndeku ndox waqasul azfaar yi ak lelli li nga xam ne mooy wey juróom juróom benneel ba mu ne waxaslul barajim raxas li nga xam ne mooy point articulation yi ci loxo bi boo koy lem yooyu noon nga xam ne mooy lemu al imam moo tax ci suuf mu ne al barajim bil baabil muwahhadati wal jiim wa hiya uqadul asaabi'i mu ne baraajim mooy boo tàllalee loxo yi nga xam ne sa loxo yi baaraam yi noonu ñuy lemoo fa ñuy lemoo noonu ruq yooyee nga xam ne noonee nga xam ne mooy am rëdd rëdd yi foofee ne mooy albaraajim léegi mu ne kon niñ ko da doon wax nañ lañ koy takke baala ak jiim kon nag mu ne oqadul asabi' kon mu ne ñe juróom benneel bi ghaslul baraajim raxas kon yooyee juróom ñaareel bi wa natful ibt mooy buddi karaw poqataan wa xalqul aana mooy juróom ñetteel bi wat li nga xam ne mooy karawu naq eh, li nga xam ne mooy eh, juróom ñeenteel bi wantiqaasul ma muy li nga xamante ne néewal ndox waaye qaala raawi ki nga xam ne moo solo xadiis bi kat am na ci ñoom ko na raawi boo xam ne dane wanasiitul ashira ah man de fàtte naa la nga xam ne mooy fukkeel bi nga xam ne moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax boobu wax ah illa an takuna al mamada ah xanaa wa amaana nekk li nga xam ne mooy gallax ndeku mu qaala wax na wakiyon al imam waki' rahimahullah mu ne wa ahadu ruwaati te kenn la ci ñi nga xam ne ñoo solo lii mu ne intiqaasul ma mooy loolee kaddu googee yaani liñ ci julluwaal istinja mooy boo demee ca wanag wa daal di seetlu mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslimun al imaamu Abul Husayni Baraajim waxoon nañ ko wa i'faa'ul lihya mu ne maanaahu laa yaqussu minhaa shay'an kanta kaddu googu ci hadis bi di wax i'faa'ul lihya maanaawam mooy bu ci dagg dara mooy gi nag mu teg ci hadis bi mu jóon mu doon hadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na ahfu shawaarib daal di leen bàyyi mooy waj walla leen leen seen naan yi seen moustache yi wa aful liha te ngeen bàyyi seen sikkim mu daal di sëq mu ne muttafaqun alayhi lii ñaari imam yu mag yu xarit di al imaamul Buxaari ak taalibeem al imaamu Muslim Abul Husayni bokk nañ ko solo kon lii mooy li nga xamante ne mooy xadiis yi ñu ne woon ñu doon topp nag li nga xam ne moom la al imaamul Haafiz Ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi tuddoon ci al-Fath ne moom bi mu ko dajalee yi nga xam ne ñoo ñëw ci kàddu yeneen xadiis yu ñëw ne fitra nanga am yu ñu lim moom mu ne fukk juróom la ci dajale woon waxoon naa la que ne boolewu ci woon madmada bi yi ñu compté woon madmada parce que comme que raawi bi dane man fàtte naa juróomi euh, fukkeel bi a ah ah, ah, ah mu nekk madmada mooy loolu wóorul moo tax andiwu ko fii mais gisaale woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi doon topp fukk ak juróom yooyee sinon nee na la bu dee am na yeneen comme parfum wu ak tamit li nga xamante ne nii yeneen yoo xam ne ñëw na feneen yu yoo xam ne waxul fitra waaye ci sunanul bi yàlla mooy te loolu jege na fitra voilà yu ñëwul ak baat boobu comme parfum woo ak tamit tóolal waaw euh, tóolal yooyu yëpp ñëw na waaye fii dafa taamu woon moom yi nga xam ne rek ñoo yi nga xamante ne ñoo euh, wax li nga xamante ne mooy euh, fitra da cee ñëw ci xadiis yi léegi ñun nag jëkkoon nañu gisoon bi ci njëkkoon mu limoon ko wa euh, ñu mu noon yi xadiis sayna Abu limoon dañoo jeexaloon nañu ko yi bi jiitoon bi ñu jógee bay mu doon alxitaanu moo doon mu njëkk gisoon nañ ko muy xarafal téegal wala am njong ñaareel al istidad muy wat karaw naq gisoon nañ ko tamit taqlimul afar ñett muy li nga xamante ne mooy lelli ay we gisoon nañ ko tamit natful ibti muy ñeent muy buddi ba karaw poqataan moom itam gisoon nañ ko kon loolu it rombon na xassu shaaribi te lool fa la jeexale woon muy juróomeel bi mooy wàññi ay moustache wala wat ko ca la jeexale woon hadis sayna Abu Hurayra léegi nag li ci desoon ñu ngi doon dugg ci yeneen yi nga xam ne ci yeneen hadis yi ñuy ñëw léegi nag ci bii weesu gisoon nañ tamit al wudu moo doon juróom benneel loolu gisoon nañ ko muy njàpp moom lañ gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn te bi ñu koy gis ci lañ gisaale woon juróom ñaareel bi muy al istinshaq muy sarax ndegu gisaale woon al istinsar muy fiiru voilà kon mu ngi noonu waaye almadmada bale raawi bi ne woon dama ah fàtte naa fukkeel bi ah alaana mu nekk moom gisoale woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon nag bu ñu rombee tay kon ñu ngi ci huit bi tay ñu war a gis neuf al al wudu six ah njàpp moo doon juróom benn al istinshaqu sept al istinsaar huit sarax ndeku fiiru nekkoon sept ak huit léegi nag tay ñu war a gis bi nga xam ne mooy neuf mu doon al istinjaa bu dee yaa vay yaa ngi vatli ko wala yaa ngi xool li nga bindoon note yi nga jëloon ba ñuy tàmbali noonu wax noteel kon al istinja tey al istinja lañuy la gis mooy neuvième bi waaw ñu ngi jëm ci fukk ak juróom lañ war a ñu ngi ci juróom ñeent al istinja léegi lan mooy al istinja al istinja loolu istifaal la ci boo nee najawtu ashajara arab yi bu ne najawtu shajara mooy qata'tuha mooy dog naa ko waaw mooy dagg naa ko istinjaa nag mooy damay sàkku dagg am mbir mooy lan bu dee mooy li nga xamante ni moo tax xam nga loolu kon istinjaa mu ngi jóge ci najawtu ah buñ ne najawtu shajarata ah wala yoolu mooy dog naa ko waaye ci istilaaxu boroom xam-xam yi buñ ko waxee mooy dagg li nga xamante ne moo génn ci benn ci ñaari yoon yi mooy ñaari yoon yi mooy lan yi nga xamante ne nii li doomu aadama bi di lekk wala di naan dañu fay génne naturellement waaw yàlla daa def bu doomu aadama bi lekkee ala abina asalaatu wassalaam adam alayhi salaatu wassalaam wala mu naan yaram yi am li mu jël ci loolu am na loo xam ne da koy génne da koy rejeter waaw muy loo xam ne da koo war a génne muy ay déchets yi nga xam ne ginnaaw ba mu traité jël ci li mu soxla ya nga xam ne soxlawu ko nag suñu boroom ci xéewalam ak yërmandeem mu def mu war a génn ci benn ci ñaari yoon yi nga xam ne moom la wutal doomu aadama yi moo xam bu dee li mu naan la mu génn fi nga xamante ne mooy pëyam moo xam góor gi wala jigéen gi ñu koy wax ay tuuri ndox wala mu génn fi nga xam ne mooy gannaawam ñu koy wax ay dem àll voilà wala ay ay ay xayta voilà mooy bu ñaar benn ci ñaar yooyu génnee bu benn ci ñaar yooyu génnee nga daal di koy dagg noo koy dagge mooy nga daal di koy ginnaaw bi génnee ba pare mooy ndax ñoom bu ñuy génn dañuy bàyyi ay traces ay jeexital fa nga xam ne fa lañ jaar comme ni nga xamante ne jarul kenn di ko expliquer ndax mbir la moo xamante ne nii euh, ku nekk da nga koy dund waaw mooy boo demee ci wanag wi daal di xayta wala nga tuur ndox la nga doon génne am na loo xamante ne fa mu doon génne dafay takk waaw dafay des ay ay ay ay jeexital waaw léegi kon bu boobaa ah que day bàyyi ay jeexital léegi nag nan laay te lool sobe la sobe boog nag nan laay def mu bañ a takk sama yére ba bu boobaa ah ma am problème mu julli ndax bu boobaa xaamilu ni najaasa laay doon waaw damay nekk koo xamante ne nii damaa nekk ku yenu li nga xamante ne mooy sobe kon nag ana naka laa def li nga xaman ba nga xamante ne nii mooy Eh, eh, eh, ngir loolee denc man loolu nag mooy al istinja la may utiliser la may jëfandikoo ngir dindi jeexital yoo yële nga xam ne mooy jóge ci benn ci sama ñaari sobe yi ma génne wala ma génnee ndoo leen bii génn ci ci ci pëy bi bii génn ca gannaaw ga léegi bu ci nekk nan laa koy laay setloo loolu nag mooy al istinja sàkku dagg loolee setal ko mu mu deñ te loolu liñ koy defee bari na yi ci gën a siiw mooy xeer waaye mooy tamit li nga xam ne mooy ndox mooy tamit li nga xam ne lépp loo xam ne day taxaw palaasu xeer di mën a setal te du nekk loo xamante ne sobe la du nekk loo xam ne dafa nooy nepp ba nit ki boo koy laal daanaka boo ko ci tegee moom mu tas déedéet il faut mu nekk loo xam ne day man a setal foofu te du tasaare li nga xam ne mooy euh, sob wi waaye mu bañ a nekk loo xamante ne nii lu ñu xormal la comme doo jël mburu di ko tàñ foo akramanallah naan waaw te tamit bañ a nekk ne waaw buru du sobe kon c'est pas grave non non waaye doo jël ay neefare di ko euh, euh, ay neefare mooy liy jóge ci ay nit wala ay xar wala ay bëy wala yu mel noonu ne yow da koy seetlu da nga koy seetlu non déedéet wala am mbaam wala yu mel noonu wala nga jël loo xamante ne nii euh, benn. sàngara la boo xam ne dafa solide dañ koo congelé ba mu ba mu dëgër wala def ko fenn ba mu dëgër nga jël ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko euh, tancoo wala nga koy nga koy euh, fompe sa gannaaw ngir mu set déedéet mooy il faut pas mu nekk lool waaye il faut pas mu nekk loo xam ne dañ koo xormaal comme lekk waaw wala loo xamante ne nii comme nga jël ab kayitu euh, cinq mille ne da nga koy fompoo wala yaazu billah wala da ngay jël li nga xamante ne nii ah, eh, eh, eh, ab téere xam-xam nga jël këyit yi naan da koy pompo subhaanallah waaw kon istinja lépp loo xam ne day taxaw te du yii ñu wax te nooyul nekk nekk loo xamante ne nii sobe la te nekk loo xam ne lu ñu teral la lu tedd la loolu mooy mën nañu ko utiliser ngir dagg loolee ak ndox léegi al istinjaa nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na beneen baat buñ koy yeneen ñaari baat yuñ koy woowe boo déggee boroom xam-xam yi di wax ak kutubul fuqaha u yeeg yooyu rahmatullah alayhim ñu naan laal istijmar c'est la chose ndax al istijmar mooy da ngay utiliser al jimar mooy xeer yi ñu doon wax parce que jamono ji nga xam ne ci la wax yu bi di wàcc ci yeneen bi alei saatu salaam foofu la ci la arab ah ñooñu li ëppoon luñ doon utiliser muñ demoon ci wanag yi demoon àll moo doon xeer lañ doon utiliser ngir daal di ciy setloo waaw moo tax nga gis yu bari ci hadith yi di wax lool xadis Seydina Salman xadis Seydina Abu Hurayra Seydina Ibnu Mas'ud Seydina Anas Malik Seydina Ibnu Abbas radiyallahu anhu sahaaba yi la xadis di wax yonent bay saa saam yoo xamante ne day utiliser ay xeer wala mu laaj kenn ci ñoom mu utal ko ay xeer wala mu digal digle jaam yi ngir ñuy seetloo li nga xam ne mooy ay xeer waaw wala bu ñu seetloo lu gën a néew nangami xeer ak yooyee waaw comme hadith sayna Salman abul islam al ni mu nee ci saxiixu al imaam imaam muslim it solo na ko waaye ci beneen wàll la ko imaamul yi daal di solo ci beneen yoon. sayna Salman mu ne yonent bi saa salaam euh, bi nga xam ne ci la ko yahuudi bi waxe ne ko qad allamakum nabiyukum waaw ne ko yéen daal hee <laughs> waaw <laughs> waaw. yéen daal seen yonent lépp la leen xamal daal hatta bu ngeen demee ci war a ngeen ngeen di def sax wax na leen ko Seydina Salman ne ajal haa wow allah <laughs> haa ne waaw wow lépp la ñu xamal nahaana an nastaqbila alqiblata bi gha'itin aw bi bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya ahaduna bi aqall aw an nastanjiya bi raji' aw bi'azm mu ngi noonu mu ne ko waaw <laughs> waxoon naa la bu doon suñu classe yi nga xam ne dañoo complexe de mort wala complexe à mort waaw xamuñu diine ji ñu yor <laughs> laaj bi wala déggee laaj bi foog ne ah, waaw waaw da laaj ngir tuutal looloo leen taxoon a jóg muy yahuudi ngir wane lu ñu jame l'islam yéen daal yéen seen yon yonent boo xam ne yàlla da koy yónni ngir muy jàngale yu teer a teer yi la bëgg wax wala yii ay yi nga xam ne ñépp ko xam boo demee ci kii waaye da kàcc na Seydina Salman ne ko ajal waaw waaw la mu jàppe woon ab xas Seydina Salman defal ko uslubul hakim waaw yow tey nga diyee waaw jàngal nañu lépp kullu shay'in amul dara loo xam ne suñu njariñ mu ngi ci wala suñu lora ngi ci lu dul yonent bay saa xamal nañu ko waaw lu man dañat xamal nañu ko hatta al-xiraa waaw waaw waaw jàngal nañu lii ngay wax jàngal nañu ko ajal nahaana tere nañu hatta buñ demee ci wanag gi ni ñuy def yonent saa saam tere nañu an nastaqbil al-qibla ñuy jublu qibla bi bi gha'itin ci ay xayta aw bi bawl wala dañuy tuur ndox jàkkaar jàmmaarloo xibla bi aw wala boog an nastanjiya tere nañu tamit la la wax waaw an nastanjiya bil yamin ñuy tàncoo wala mooy boo demee tuur ndox sa euh, sa kar bi nga ñëw di ko fomp wala di ko raxas jël téye ko sa euh, càmm sa ndejoor loolu tere nañu ko waaye tamit tere nañu ñuy raxas suñu gannaaw bu kañ ñay raxas am ndox raxase ko sa ndejoor loolu tere nañu ko waaye bu dee nga xam ne papier toilette lay utiliser wala li nga xamante ne mooy xeeri tere nañu ñu koy defeek suñu ndejoor loo ikraman lil yamin waaw waaw ndax teral gi nga xam ne moo nekk ci eh, li nga xam ne mooy ndejoor waxoon nañ la ba ñuy gis eh, ah, eh, sol yéreek ay sol yooyoog daal ak yooyu ak tàmbalee yamin que li nga xamante ne mooy hmm, a moo tax yenente bay saasaam kaana yu'jibuhu tayammunu voilà da koo neexoon soppoon waaw bu gërëm lool yéemoon ko lool di ndejooru saasu ne waaw moo tax yonent bay ne yonent eh, eh, sayyidatu Aisha ne yonent bay saasaam ki loxo bu ndejooram li tahurihi ngir lekkam ngir naanam ngir ngir lekkam ngir naanam ngir tamit setam waaye kanta eh, càmmoñam li ngir leneen li waaw waaw ngir yi nga xamante ne yooyu comme booy dem toilette ak yooyu kon tere nañu an nastanjiya waaw bil yamin ñuy settoo di utiliser suñu ndejoor aw an nastanjiya aw an yastanjiya wala kenn tere nañu ba aw yi du du wala déedéet ba léegi tere nañu ba léegi an nastanjiya ahaduna kenn dem ci toilette ga di setlu eh, bi aqal lu gën a néew min salasati ahjar ci ñetti xeer aw an nastandiya waaye tere nañu ñuy seetlu ñuy seetlu bi raji'in ci li nga xamante ne mooy euh, euh, loo xamante ne euh, daa jóge mooy neefare waaw voilà loo xam ne ci nit ki la jóge wala ci doomu aadama bi li nga xam ne ba mu lekkee ba génne ko mu wow nga jël ko naan da koy jéema tañtoo comme niñ waxoon wala di ko jéema seetloo déet aw bi azmin wala li nga xam ne mooy yax waaw parce yax xamal nañu ne mooy suñu euh, dundu mbokkuñu suñu mbokku jinne yi euh, buñ ci tuddee tur yàlla dañuy fekk mu mu gina bañ ko laajee zaat moom yonent bi alayhi salaam comme hadith nu Mas'ud bi radiyallahu anhu mu ne liñ leen defal mooy li nga xam ne yax yi bu ngeen ci tuddee tur yàlla da ngeen di fekk aw farama yakunu laxma mu nekkaat fees waaw Allah loolu mooy ci lañuy ñuy ne mënoo jël mburu wala ab camp wala yoo xamante ne nii euh, ñaan da nga koy da ngay dew di ko utiliser wal iyaazu billah kon hadis yu mel noonu kon ginnaaw bi nga xam ne al istinja kon gis nañu la waaye al kon loolu boo ko moom la boroom xam yi di jublu mooy ndax dañuy utiliser al jimaar xeer yu sew yooyu ngay utiliser comme bu ñuy sànni jamra xeer yi nga xam ne moom ngay utiliser ngir seetlu voilà waaye am na beneen <laughs> boo déggee al istitaaba mooy sakku istifaal la ci li nga xamante ne nii mooy nit ki day sellal setal yaramam ci li nga xamante ne ca lay dagge daal di dindi la nga xam ne mooy sobe ga nga xam ne moo jóge ci gannaawam walla ci pëyam voilà loolu mooy al istitaaba sàkkuk laabloo noo koy defee fokk loolu génne ci yow am lu des waaw yooyu nag nga daal di jeexitale nga daal di ko mooy nga daal di koy setal kon ñetti baat yi boo leen déggee al istijmar al wala dañ taraale bu njëkk al istinja al istijmar ak al istitaaba loolu ñoom ñoo yem loolu boo leen gisee ñoom ñoo yem léegi moo am beneen affaire mooy ah, ginnaaw lii bi ñu xamee kon lii kon xam nañ li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi nag lan mooy àtteem dañu ne dafa war jumhurul ulama dañu ne dafa war xanafiya yi imaam abu xanifa rahimahullah mu ne sunnatun muakkada la <laughs> mooy sunna la xamante ne nii bu ñu feddalee feddalee feddalee waaw la ko jàppe waaw waaw moom sunnatun muakkada li nga xam ne mooy sobe bi dépassé wul fa mu génne waaw waaye insha allah mooy li nga xamante ne nii mooy li dëgg mooy ne loolu noon daa nekk dindi sobe boobu parce que da nekk koo xam ne da ngay làmboo ki sobe boo xamante ne nii yow am na jaamu yàlla yu bari boo làmboog moom doo ko mën a def wa thiyabaka fa tahir war rijza fahjur borom bi bokk na lim njëkk xamal yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ko sa yére yi nga ko laabal na ko sellal te lépp loo xam ne taq-taq la tilim tilim la rawatina awsaan yi waaye ak lépp lu leen jege di jëme ci sobe na ko sori kon nag mu ngi noonee te yonent bi alayhi salaatu daa digle comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Abu Daawuda solowee rahmatullah alayhi mu ne ida dahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu bu kenn ci yéen demee fa ñuy xaytaa ca toilette ya na la na laablu ak ñetti xeer loolu dina ko doy kon digle googee lil wujub te sayna Salman abul islam al farisi yu gis nañ léegi li mu wax waaw nahaana am na ci waaye kon ci biir tere boobu mooy diggalu ñu ci biir bu ñu teree ñu daal di an nastanji ahaduna bi aqalla min thalathati ahjar mooy kon lim ñu digal mooy la mooy ñu def loo xamante ne ni eh, ñetti jëm kaw bu dee damaa def ñett utiliser ñetti xeer wala ñetti papier toilette fomp waaye dara affaire bi des na bu boobaa nga continuer waaw léegi nag est ki mën naa def lu gën a ñetti xeer bu dee ji nga xamante ne xeer la loolu waa jumhur rahmatullah alayhim dañ ne noonoo yonent bari saa saam li mu wax day wane farata la moo naa imaam al-Xattaabi rahmatullah alayhi mu ne lii Seydina Salman wax li muy sharah xadiis aw an yastanji ahaduna bi aqall min thalathati ahjar mu ne lii day leeral que ne al istinjaa'u bi ahadi bil ahjaar ahadu tuhrayni waaw mu ne kon lii dañ ciy jànge ne utiliser xeer benn la ci li nga xamante ne ñaar yi ñu war a seetloo mooy ndox wala xeer wala leneen lu taxaw palaasu xeer ak wa annahu idha lam yasta'mil lam yasta'mil al ma lam yakun budda min al hijaara te nit ki bu utiliser wul ndox amul leneen lu dul nag utiliser li nga xam ne mooy xeer aw ma yaqumu maqaamahu maqaamaha wala luy taxaw palaasu xeer mu ne te loolu wa huwa qawlu Sufyaan as-Sawri mooy waxu Sufyaan as-Sawri ibn Sa'iid rahimahullah wa Maalik ibn Anas ak imaam Maalik wa Shaafi'i ak imaam Shaafi'i wa Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waaw sauf que al imaamu Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñoom dañ l'essentiel lenn la du loolu lépp mooy ñett yi loolu la Yonent saa saa wax c'est pour euh, en général nit ñi loolu euh, ñett moo leen di doy waaye mooy. Euh, bu dee lu suufe ñett mën na leen bañ waaye bu dee ne euh, set na hein euh, nit ki def na mu set laata muy mat ñett loolu jaru ko waaw ndax adat bi muy ñett yooyee daal diwul nekk loo xam ne lu ràññeeku la wallahu taala alam waaye insha allahu taala li waa jumhur wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam waaw ak li yonent bay saar saam ndax ne man istajmara fal yuutir képp koo xamante ne nii daa nekk koo xamante ne day dem di utiliser xeer yi ngir mën a seetlu na ko def mu daal tóol kon nag loolee euh, euh, euh, képp koo xamante ne mooy même boo es boo ëpp ñett setul boo yokk li gën mooy nga def mu ba cinq par exemple waaw ngir sàmmoonte xadiis bi waaye li nga xamante nii Euh, mooy euh, ñee dañu jàpp ne xanafi al euh, imaam Abu Hanifa te mooy mazhabu xanafi yi mooy l'essentiel mooy na set rek waaw bu setee te matul loolu it mooy loolu it baax na waaye insha allahu taala mooy loolu doyul insha allah mooy minimum na def ñett léegi nga ne ma léegi bu dee papier toilette ma la day utiliser ñett minimum waaw na utiliser ñett ngir doxal li nga xam ne mooy xadiis bi waaw nga ne mais ñett yi man na leen a lem ma ne ah bu dee ñett papier bi moom benn léegi bu dee daa ñoo yaatu comme ay pli la ñuy def pli waaw yoo xam ne da ngay gis day kii am foo xam ne fu ñu koy daggee ngay xëcc mu man a dagg loolu la ñuy utile considéré comme benn ñaar ñett léegi bu dee ne da ngay gis ne boo ko lemee mais li nga lem ñett yi la génnoo ci ñett yi